yàlla ci boppam ku ko soo ko baalee mu jéggal la nga ni yenn waxkat yi ñoom ñooy jiital nit ñi ba bu naroon a tuub sax ku ci nekk kon loolu lay laaj ndax ñeenti at ci booba daawoo waaye léegi nii lépp lu ma def dangay tiit parce que fa nga nekkoon à cent pour cent di ko dund léegi dina toog à cent pour cent kon ku tax ci loolu laay laaj lan moo tax loolu am ku nekk ci dara téeméer da ngay bëgg boo def rek tam waaye boo nekkee ci jaayam bi mën ngaa def ay bàkkaar gën a rëy ci àdduna te doo ci sëñ bi loolu laa mën a mën a ko dégg jërëjëf na de ñu ñu fekk ñu. yal na la fi yàlla bàyyi bi kanam yàlla may la wér te ñu tamit yal na ko yàlla yëkkati ci baat yoon bi ci baat yi Cheikhu Tidiane ci baat yi maam El Hadj Ahmad Bari Ndieguène waaye sëñ noonu doon laaj euh, jinne yi ak malaayka yi ak nit ñi ba xam ñoo daan bokk ñu daan wadifa nga xam ñoom ñoo ko bokk ni ñuy wasifa jinne yi ak malaaka Amara maa ngi kontaan bu baax di ko ñaanal yàlla may la fan gudd ndax xam nga ni ñuy ci réew daal te dama doon wax ci man man ku ma xam moom seen tey su may wax ni may déglu ginnaaw yàlla yonent bi yaa tax kon dama lay ñaanal li nga jot yàlla na ko yàlla defal sa maam lu mu suuf ci yow ba def mu def ci yow yàlla na ko yàlla defal ci yow ñu lay ñaanal yàlla bala ci ba ci kanam ak kanam ak kanam nga dund fan yi ëpp sa maam bi ñu tàmbalee tey sëñ daan sëñ bi naa la xam ne maa ngi lay ñaanal sama xol bi laa xew na yow tàlla yàlla na la yàlla fay loolu ngay wax yaa ngi yéen jërëjëf. sant yàlla rek la ñuy def ndax li ñu am sa fay man aw ma benn question mooy posé ndax dama jàppale rek ci lu bari su ma demee bay toog jotaay yi békkal yàlla ak sa jënd bi moo tax yow yaatal su may ñaan yow lay ñaanal booy wax itam yow laa booy waxal. ndax hmm. lii yombul. dëgg la ñun dañoo topp adduna lu bari ci lu bari di so rek war ak liñ dëkkee. joxoon toog naan war nga wala bi takkar naase mal bu bi takkar naase. barke borom bi. Hmm. dëgg la. tey ñu bari bu ko bàyyee te jëm ji moo tax ñu koy bàyyi boo dem ñu lal jóg di ba lu bari nag ndax yow. Hmm. lu bari di bari wallahi taala. maa ngi xaw ma kuy Cheikhul Tidiane xaw ma woon kuy maam Alaaji dégg rek laa jaaw maam Alaaji bu baax la woon loolu rek laa leen Cheikhul Tidiane tey jii bu ma koy def sama xol yàlla sa jëm ji moo tax damay toog laa jëm saa bàyyi li ni ko deel wax sëñ bi muy def Cheikhul Tidiane lu ma yor mën na ko cee def te saa yi bu ma def bi parce que borom Tuubaa du caaxaan xaw ma ko. sama xol toujours moom mooy wax. xaw ma ko. billahi wallahi taala. xaw hmm. ma ko si Cheikh Tidiane. li ma juddoo ba léegi maa ngi kër maam El Hadj. Hmm. fa laa juddoo fa laa màggee fa laa xam loolu laa ci am leen lu ma ci xam yow yaa ma ko wax. yow yaa ma ko wax yàlla ma wax ku tedd ko ku tedd ko ku tedd ko. kon ñun mën naa ni mucc nañ ci lu bari. Hmm. ndax tey jii buñ fekkee dañoo dëkk foofu ñu koy wax muy fooye tur di ko fooye di ko fooye ba yàlla boole ñoo kii koo xam ni tey jii mi ngi taxaw di ñu wax ci moom jaar hmm. leen ci def leen yi da leen julli da leen lii comme ñun mën naa ñi mucc nañ ci lu bari ndax heure bi bu nekk woon ci dañ def leneen dafaan boo xam ne tey jii du baax dëgg la kon yàlla ñu bëgg dëgg la yàlla moom moo ñu bëgg li ñuy ñaan toujours mooy rek mu xiir ci moom ci boppam. yàlla di ñu xiir à chaque fois. ci boppam. te mën na ko. ndax soxorul. mën na ko. heure bu nekk ñuy ñaan. ñu ne waa jërëjëf sama kër julli wu ñu wettuma ko. salaatul faatiha dama koy wax tax yóor ko defee daay booy xëy ci liggéey moom laay dóor génn. dem dem ku may wuti day baax kii daa ngi wallaahi tàllaa lu la laay def. dëgg yàlla dëgg yàlla. dama njëkkoon yooyu man ba deux heures dem sama ñaari rajo dem sama yoon yàlla dimbali. dëgg yàlla ñun ay la wax ko wax ko ku ku ci nekk ci ñun am nga koo jaar. ndax li nga taxawee lim jël woon lim bi ne léegi ñëpp. te ku ci nekk ci ñun am na fu mu jaar. am la yow la ñuy ñaanal yow la ñuy taxaw di la taxaw ma day am adara yi mën na wax jafe. dëgg la. moussa si diin hmm. lu fay xew wala suñ kër lay xewee. mosuma hmm. ma nekkee xale bu ndaw laa nekk daayira kade. Hmm. di dem di musuma taxaw. tari benn xasaay yi. chaque màggal damay def sama xaalis damay dem Touba damay màggali. musuma toog fu ñuy kuréele musta am. lii day loo xam ni dafa yàgg nekk ci man nekk sama xol musuma am chance pour wax ko musta am mais lu bari tey jii bu ko defee jaw la su may toog di yuuxu laa ilaha illallah jëmm jee tax. tey lu bari su ma ko bàyyee yow yaa tax. ñun lan la ñuy wax. tey jii boo tax ay wax lu ñuy waxati. su doon noppi ak ñaanal la. sant rek kon bu dëgg wér yàlla na ko yàlla may. amiin yaa rabbal aalamiin. loolu rek la. ngeen jégal ko. macha allah. pour naa ma wax. macha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم maa ngi baalu ak ñëpp di jégalu ñëpp di ñaan ci yàlla yàlla na ma ñëpp jégal jégal naa ñëpp fekk nag tabarakallah boo rek njaay def jaan moom bu la rombee ñëpp yëpp mu la fekk di war nga ko mën a dóoree moo tax ñu yëkkati suñu kàddu waaye du yoon sax seen bi toog ñu yëkkati kàddu wallaahi ñu ngi jégal loolu bu waaye li ñuy doon doon xale ak ndaw ñu xam ci sëriñ bi nga ñu mën nga ñu ko gën jege mais doon jóg lakk ndax ay rakkam lañ bëgg ci moom rek buñ jubboo ba léegi ñu ngi moom waaye damay dégg benn mu ni ñett euh, ñi ci Sénégal jaaruñ ci ndaw mooy El Hadj Ëmb Lam Diène bu Dakar Babacar bu Tivaouane ak Cheikh Alhaji Mouhamed Ndieguène nekkul mag ñooñu kooku xëy na naa la ma alim na duñ seede lu ñu xamul xam ci kër Mawlaay Muhammad bi rek lu magaat lépp loo ni xaw naa maase gi wala nga magee ma lu ndaw yow man xaw ma ci ku jaarul ndaw ku seen mor mi parce que Seydina Muhammad li may wax ñi xam nañ ko waaw xëy na bëri naa tax waaye mosuma wax bi ñun suñu mag yi ñëpp tabarakallahu gis nañ leen ba tey ñu def terrain bu bëri ñi def lii nangam nangam suñ moor laa gisul man Baye Ousmane du ma xool la ma xamul moom laa xam wallaahi hmm. moom laa gis moom laa moom moom laa gis ci koo xam ne fa tabarakallahu jekk woon na jamono ci def lu fa neex waane alaaj Mouhamed bi dëkk ko tuutal rek tabarakallah yi ñu yàlla may suñ boobu ah ndegi ma ko amoon jàpp ko xam naa ne sax jàpp ngeen ko waaye nañu ko war a jàpp ndax tey ci xalaat Mouhamed Ndieguene la tey ci xalaat Mouhamed Ndieguene la mën nga ko mën a seede parce que maa ko dund. sëriñ Mor moom dafa meloon maanaam. ci alaaj alaaj moo njëgal la nàmpe parce que moor bi muy ndaw lool daawul nekk ci yaayam. Mhm. daawul nekk ci papaam. Hmm, waaw rajo bi. ci maama laaj rek la laaj. loolu dëgg la. waaw <laughs> ci maama laaj bi. ci nawet bi. li mu gën a bokkul nag. xamul lu lu ma lu ma la hmm. parce que daaw ma ko jóg man tamit. ñuy xam di jëf yi. loolu moom mën naa leen koo seede. dëgg la. ñu ko muy lu wér. waaw ba nga xamante ne bii tamit ah maa ngi sàmm ci mbooloo mi ñu def Fatia Fallaxe ak naaf ñaanal suñu sama nijaay suñu sëriñ. Hmm. walaay ci mbooloo mi ñu ne. ñaanal suñu boppam. waaw ñu def loolu ba pare ma doog a waxtaan. Hmm. leen di sant seen gërëm seen taxawaay bi tey taxawaay bu rafet bi ngeen ci taxaw moom ñu tamit bi nga xamante li muy sosee mbiram mi yàgg na wante moom ma mën na ma seede dama wax sama doom bi sama taaw bu góor bi ma ne ko demal ci mu wax waaw yàgg naa waaw xëy na moom jubluwaayam moo doo demul woon ci yu mel noonu ba ñëwul. Hmm. mais yàgg naa ko ko wax. Hmm. moor mi sax wax naa ko ko. tey hmm. moor mais li nga xamante ne bii nag xëy na loo bëgg rek yàlla dina la ca defal eh, ndam. Ah, sama doom bu daw bi su sufi moom la yàlla xeer ñëw ci mbir mi moom moo waral jotaay bi tey waaw kontaan ci lool tamit. li muy wax tamit ci maam Alaaji maam Alaaji moom Ndiéguène waaw daf di koo xamante ne bii kilifa àdduna la woon bu mag. dëgg la waaw. Ah. bu ngeen ciy waxal loo xamante ne bii xëy na yéen xamu leen ko. te moom dafa yàlla da ko bindoo. muy kilifa parce que góor bu ñu daan wax asan salaam te si te njaareem borom kaf suloo ku daan xam ku daan gis lu kenn du gis la woon bu mu ñëwee fekk ko mu toog ca béncëna ga moom mag ni daf ne ko ah yow de feebaroon nga fi feebar bu métti booba nag suuf ak asamaan dañ laa xëccoo waaye ah di nga dundaat lu yàgg waaye di nga ci sa njaboot yu bari daal maanaam waaw di nga di nga leen tiital waaw mooy gis nga ñoom sëñ daam jigéen sama nijaay Lamin Mbay ñooñu ñëpp nga di leen a jiital waaw ñoom tamit ah yàlla bu ba màggee noonu toujours ay mbiram noonu rek mën a demee. waaw nag nag kër diine yu bari yooyu xew na fa. waaw xam nga laaj bi koo wax ci benn bopp. demul fenn génnul fenn te fii mu nekkoon ci toog ci pigaanam boobu nitu diine yi yaakaar yëpp ci tarixa bi ñëw nañ ci moom te tamit. am na ci ñoo xamante ni ay bonkal lañu yoo xam ne yi ñu ne naan tudd ci tarixa bi ñu ci laata génn àdduna di nga ñëw ba ci moom man dama ko dund ko hmm. man tamit am na fu jaar moom bari dëgg la sama sëriñ bi ma daan liggéeyee ah, sëriñ bi bari tëj nañ ci sëriñ waaye ba gars yi ñëwee na ma dañuy dem fii sa maam ñu mu ñaanal ñu ma ne leen ñëw ñu ñëwee mu ne leen incha allah du tëj day gën a neex wante fi mu nekk nii booba ñu ngi ci vingt sept millions de de subvention mais ba ñu demee ba ñëw dañuy defar cent vingt six millions dañuy fi mu nekk nii tout récemment dégg ngeen li ministre de la culture doon wax hmm. manufacture hmm. cent quatre vingt six millions dañ leen yokkal mu nekk nii ah te sëritu ku boo gis da nga naan ah fii sëritu dara waaye de mooy hmm. de for fori ba tey <laughs> te incha allah du tëj waaw li ko góor gi waxee woon incha allah du te toujours day day gën a day gën a baax. kon nag ma ma ma di leen ñaanal yàlla. ah yàlla gën a taxawaay dëgëral seen taxawaay. ah sëriñ Mor tamit. yàlla jàppale ko. amiin te barke bi nekkoon ci maamam sunu maam. alaaj mon njëgal nekkoon ci sunu maam Amadou Baro. Hmm. ah yàlla wàcc ci moom. seen mbooloo mi yàlla bu ci seytaane waaw bu baax la man xam naa xam naa ko bu baax man waaw suñ moor mi hmm. waaw daanaka booy seet maa ko maa ko yar laa mën a wax dëgg la waaw bu baax la bu baax la ku sell la ku yiw waaw loolu nag yàlla ko def ci ak sanu njëgal waaw am na tamit ay naataangoom yoo xamante ne bii ah. yàlla da leen a baaxee. Hmm. waaw loolu nag liggéeyu maam Mamadou Boro hmm. ñëw séddale jàmm yàlla. yàlla sutura ci ñoom. yal leen yàlla may wërsëg. waaw wërsëg may leen wér may leen gudd fan. te may leen lislaam. waaw nag laa amul may man nag tàmm wax bi wax ci bool. waaw waaw waaw c'est rare. Oh. waaw waaw quand même. am na loo xamante ni bu amee rek. il mm. faut nga jéem. moom gudd fan ak wér gu yaram. ñu teew ñëpp. ñu kontaan bu baax nag. mbir mi moom lii la rek. dafa am yóbbante bu may indi rek. sunu yaay maam Soumaré moo nu yónni. nee na mu ngi kontaan bu baax. ci lii ñu ko defal fii. parce que moom lañ ko defal. bàyyi siise lañ ko defal waa mat na fall bi yëpp lañ ko defal parce que xéwal yi xëy na ñoom yaakaaru ñu woon dina am fii hmm. te dafa sosoo ci seen benn doom bu ñuy wax sufi nee na moom moo bëggal ba comme sëriñ moom te man li tax ma ni ne moom billahi bis damaa toog fii journée sëñ Omar bi mu jàllee léegi ñu daje ma gis maire bi ma ne ko démb de seen naa la mu ne ma waaw falaa juma taw bee taxoon léegi ma ne ko ah yaa ngi dem mu ne waaw soxna si ji lii yaay day tooñ nag mu ne ko soo demee neel sëñ Omar léegi bàyyi na sëriñ moo moom laay àndal ma ne ko ah loolu ngay wax man taalibe sëñ Moor la mu ne déedéet damay tooñ rek man sëñ moo mooy suma sëriñ après ci la ma wax ni ma ñëw na ko léegi nag yaayam mu ni moom moo la bëggal boppam saa su ne day wax wax comme loolu noonu laa ko waxal ci mbedd kon maanaam mën naa firnde ni loolu wér na hmm. léegi nag mu ni dafa bëgg nga jàppal leen xale yi bu baax parce que di diggante bi dafa xaw a sori looloo taxoon parfois mu doon téye pour daayira yi bañ a dem nee na wóor na la ci doy nga mu ngi lay dénkaan njaboot gi bu baax a baax mu ngi gërëm nag xëy na kàddu yi mu waxoon gën naa mat waaye ñun xam rek ñoo mënu wax ci mbooloo wasalaam ñu jégalu bu baax waaw alhamdulilah bu baax baax. danoo xam ne bu sëriñ bi waxee ba noppi. dootuñu mën a wax ndax dootul doon ndigal ci ñun. moom day wax suñu xarit waaye sama sëriñ la. waaw loolu yàlla moo ko def ñu ngi sant yàlla bu baax a baax kàddu yi nga xam ne yëpp yëkkati woon ko ñu jàpp ci ñaar yoo xamante ni wala fi dañuy wax ne boo demee ci jotaay bu ñuy wax da ngay déglu wax da nga koy déglu bu baax a baax nga xool nga xool wax ji maanaam li nga xam tuuse na la ci nga def ko sa xol boo ko jigéen mën koy jëfe mooy suñu borom amul benn bàkkaar boo xamante ni bu ko jàmm jégguloo mu jéggal ko ko gaa def bokkaale nga wax ne mën na koo sax jéggale moo wax ni dafa ñëwoon ci yonent ko damaa bëgg nga wax ma yow yonent bi kan mooy dem àjjana dama bëgg nga woon ma ci jullit yi kan mooy dem àjjana yonent bi ni ko da ngay bu ci jàkkat yi ba noppi tisbaar da ngay njëkk taxaw ci bunt bi ci mujjee génn ci jàkka ji kooku moom àddina la jëm na nga ko xool xàmmee ko bu baax a baax waa ji julli rek mu di sëlmal prof prof mooy ci bunt xool di xool di xool ba jàkka mu gis ni ko ba xam ko daal di dem këram toog ñëw ci yent bi ne ko yent bi man day gis naa ki war a dem àjjana damaa bëgg nga wax ma kan moo war a dem sawara yéen itam ni ko suñu julee tàkkusaan ba noppi ñu nga njëkk a génn ginnaaw yow kii njëkk a génn kooku moo jëm sawara moom ginnaaw yow na nga njëkk a génn yow yow mi war a xool na nga génn waaye yow ku topp ci yow rek kooku mooy dem sawara waaye ji génn naa ci bunt bi xool muy sëñ sëñ moor ah kii mu dafa war a génn mu mujjee génn mu njëkk a génnaat ndax loolu dañ jaaxal parce que moom doomu aadama la xel la am ngay xalaat mm-hmm. mu dellu ci yonte ne ko man dara maa jaaxle mu ne ko lu jaaxal mu ne ko comme mujjee la génn ko ngay dem ci moom ko ban jëf la jëf lu baax mu dem moom mu ci moor ni ko suñ moor man day dama lay laaj rek ñëw jógee sa kër li gën kattan daal loo fi def ci lu baax loo xamante ne jàpp nga ni man defal àjjana mu ne ko ah loolu day xaw ko waaye bi may dem ci jàkka ji ci tàkkusaan bi ma génnee sama buntu kër ba taxaw sama benn doom daay ñëw ci man li ma bàyyi asamaan si yaatu na nee na mu téel moom xool asamaan si di ko wallaahi wax nga dëgg waaye yërmande yàlla moo ko gën a yaatu mu ne ko bàyyi asamaan si yaatu na mu ne ko waaye yërmande yàlla moo ko gën a yaatu moom loolu moo ko dugal ajana li mu nangu li yaatu yaatu yàlla moo gën a kon ma gëm ci li Mor wax ni bàkkaar bu yàlla mënut a jégale amul dëgg bi dañoo ànd maa ngi koy wax sëriñ bi ma sëñ Mor booyaloon bi ma sëñ Omar ak sëñ Ablaye ñu dem ci pàgg yooyu yàlla na suñu borom wéral ko barke Seydina Muhammad sëñ Mor ni ko kii sama xarit la daa ubbi atelier ma mu nit du ma ko jox téere mu takk waaye ni doy wax de du ma ko jox ndox mu sangoo waaye dama koy jénk ak na na la ko waxee joogu loo mënul loo wax ak nit na ko def mooy li sëñ Mor doon wax léegi njub boo jubee rek noppal say mbokk boo noppal sa bopp hmm. kon wax ji ñëwaat na. sëriñ bi maa ngi lay ñaanal bu baax a baax yàlla boo gis sa bopp. maa ngi la koy ñaanal fu ma toll barki Seydina Muhammad yàlla boo gis sa bopp ci dara ndax euh, yow a yowaat wala fi dañuy wax ni comme lu yóbbu du man du man jëlewu la fa. Euh, dañu wax naa ko démb ma ni ko boo àndee nit da def takk maanaam ma àndal lan la ma jubal man li may àndal moom. jëwriñ wax na ko jëwriñ jee wax ko lu jiitu mooy ànd ak sëñ Mor nii laa meloon waaye ba ma àndee moom nii laa melaat tegu naa ci njub fonk naa samay mooy bi ngi julli waxtu yu juróom te avant may ànd ak moom lépp ma ci woon hmm. booy booy booy wax kaay leen sangu day fekk nga set ba noppi waaye yow boo tilimee di wax nit ñi kaay leen sangu dañ naan danga ñoo yàq bu gis sëñ Mor nu ñuy defalee sëñ Mor yi nga xam ni kon mu gis ni muy doxal ak suñu jigéen nga xam ne kii fonk na yaayam su la waxee bu fonk yaay mooy def kii damaa yëpp fonk yaayam naa bàyyil sa yaay fonk bàyyam ko wax naa ko ma ne bari yu bari yoo xam ne du ma du ma ko def man du ma bàyyi du ma du ma du ma bàyyi sama bàyyi ak sama lay billaahi wal kitaab di topp bàyyi jàmbur baa nday jàmbur xam nga lu tax zéro léegi zéro la commencé muy un zéro un imaginer zéro ba dix huit benn sëriñ soxlawul ci ngay amee bi nga bi ngay judd nekk nit ku koy xëpp ba fi ngay matee nit ñi xam ne xàmmee benn sëriñ soxlawul sa ndey moo leen toppatoo disu sax disu sax yi nga commencé nekk nekk nit commencé majeur di xool ay affaire sëriñ ak yooyu noonu mais sa soo juddoo yow par exemple bi ngay juddoo bi ngay duggee école sëriñ soxlawu la boo sol boo solee yére sa baaya boo solee dàll sa baaya boo sangoo sa waajur la boo lekkee lu neex sa wujju bu jigéen la boo feebaree bu feebar ku la ni bàyyi ko noo war a def kooku xanaa ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay tooñ léegi sëñ Mor nag jàpp ay wujuram ba pare leen jàpp leen seen i wujur wax naa ko démb ci saalam ma ne ko yaa ngi digal xale yi ñu nekk ci baat bu mag muy laa ilaaha illallah mën naa ni da ngeen koy wax sax waaye xamuma leen dëgg-dëgg li ñu leen di jëriñ bari Seydina Muhammad parce que ngeen demee ba ci kanam ngeen xam li ñu leen di jëriñ wax naa ko dañoo mar ma ne ko ba ngeen ànd ak suñ suñ suñ moor ca départ ba ñaata ngeen woon bariwu leen woon mhm. bariwu leen hmm, fekkee wu ko bari suñ tubaab mais xam naa ni bariwu leen bareegu leen de bu ngeen dem ma trois cent du ngeen xaj ci kër wala du ngeen xaj ci terrain wala du ngeen xaj ci bayal bari Seydina Mouhamed dina am incha allah wallahi la mhm. loolu wóor na ma nit naam parce que moom moo mel la xamoo leen ko ci kooku xamoo leen ko ci jaaxal man Seera Fall damaa dégg benn mag mi benn waaye dafa ñëw ni ko man kaana lillaahu tax na noonu la dañ moor man kaana lillaahi kaana laahu ku nekkal yàlla mu ni àddoom bi boo jël ko ku nekk ci yàlla yàlla nekk ci yow hmm. am Seera Fall nee na ñooñu di ko firee noonu ñoom dégguñu ko ku nekk ci yàlla rek yàlla nekk ci yow ku nekkal yàlla yàlla nekkal la déedéet yàlla nekk na ba noppi waaw mënoo koo nekkal mënoo koo nekkal ak yow mënoo tax yàlla nekk mooy suñ moor wax jaamu bi ñu koy jaamu jëriñul yàlla ñun lay jëriñ. dëgg la moom dara faa ah doom déggoo ko. Mm-hmm. soo ko nekkalee rek nekk ci yow. Mm-hmm. suñ moor nag daa nekkoon ci yàlla moom la suñu bàyyi bi doon wax wax léegi yenn mbokk taalibe yi wax ko man xam naa ko bu baax. bokk na ca kon bokk classe bi ànd moomu nit ku yóbbu ci moom Alaaji Mouhamadou Ndieguène bàyyi Seydina Mouhamed bu génn ñaar dërëm ak nit ci. ku xam maam alaaji xam gis ci moom. bu génnee ñaar dërëm ci xaalis ak gis ci jox ma. moom moo defal moom sëñ Mor moo tax ma xam kan mooy moom alaaji. loolu moom moom maa ngi koy xasee bu baax a baax. ba pare sëriñ bu jafe la. moo tax ma ma wax ko léegi ni ko yàlla na la yàlla la fan cet. waxal ko ni ko maanaam yàlla na yàlla boo gis sa bopp. damay man mi ngi daal laay liggéey sant naa yàlla bu baax mën naa wax ni am naa ay bien sant naa ci yàlla bu baax a baax waaye amul lenn loo xamante ni dinaa ko def barki Seydina Muhammad te néew rek ñu mos a ñor lii ak lii ak lii bëgg naa ko def amul damay ñëw ba wax ko ba noppi su ma joxee benn téere ni ma takkal ma takk su ma joxee benn ni ma sangool ma Hmm. amul benn sëriñ ginnaaw moom boo xamante ne boo ma joxee séeréer ma takkoon naa ko takk amul du ma takk séeréer barke Seydina Muhammad waaye moom lu ma def loo ma def ko ndax dama koo gëm du gëm du du du du du kii mooy sama sëriñ rek maa ko dugal sama biir xol man hmm. gis nga boo jëlee ndox def ko ci benn saat mu ñetti benn suukar te bël ko ci day seey hmm. jigéen bi dañ ko mën a séparé après ni wax maa ngi nii suñu gossaa ngi nii boole naan wala boole tuur rek damaa jël sama jëmm ji teel ko ci jëmmam barke Seydina Muhammad moo tax man képp ku nekk dama fay bëgg a nekk dama ñëw sûrement laaj lu bari nit dana yàpp ni man tijaan laaw tijaan laaw boo xamante ni sëñ Mor mooy sama sëriñ bu ma demee Touba am naa fa sëriñ waaye fii ci Thiès sëñ Mor moom ci sama sëriñ wér barke Seydina Muhammad te maa ngi ñaan yàlla maa ngi ñaan yàlla damaa toog sama kër ma ni man su ma amatee su ma bis bu ma yàlla mayetee tout tànk du ma ko wax si léegi ñun saa yu li fi ñu fiy nekk moom. mooy tudd samay doom su ma defal sax ma koy def lépp lu may def ci àdduna ba ci seen naa ma xam ne li fi maa ngi fiy nekk moom ma koy defal xanaa mu bëri fay nekk moom. bu ko fay nekk mu tere maanaam mu génn ak yooyu. ak yooyu ñuy wax naan ko yàlla na ko am bari seen naa ma xam ne maa ngi ñaan yàlla mu mu mu mat maam alaaji moom. amiin yaa rabbal aalamiin mu mat ko. na ngeen xool bu baax lii ma leen di wax moom rek dëggul kër moom alaaji moom rek gisatu moom alaaji. moom rek gisatu am na ay sëtam am na yaayam sëtam yu fi nekk am naa xam naa ñu sëtam yu bari dama am sama benn xaaj boo xam ne Massa Touré la tudd dëkk ma alaaji. ñu doon benn sëriñ bu dëkk alaaji mu ko kii ah ma ne ko kii mu ah waaye kii kii xam nga li ma ko gëm waaye. mu ne ma kër ma laaj daal benn sëriñ laa fa xam boo xamante ni jàpp naa ko muy sa sëriñ. wallahi al azim yàlla rek moo tax may wax sëñ Mor da nga koy suul fii suul ma fee suul beneen bëri dañ bokk bàmmeel ñun ñëpp ku nekk sa bàmmeel kon looy wax na leer te bis bi nga ñëw nga waxaat xam nga man ñu may enquête ñëpp ku ma gis danaa ma sëñ moo sa sëriñ kon man na sama xarit comme ni mu koy waxee dañoo ànd ci papa ba ci naa Muhammad mu mu mu ni ma mu ni ma mu wax ma ci laa ñam may dégg mu ni ma ñoo bokk papa parce que alxuraan moom ma ko wax muy dégg ni ma sëñ Moodu ma ne ko Mbàkke mu ni ma ñoo bokk baay muy jur suñu wujud ñun ñaari ñëpp ma def ko ñaari kaani mu ne ma bi ma jo ma ne ko bii yaa xamul bii bi laa ko bëgg a jox mu ne ma jël nañ boole ñaari jox ko sëñ bi. <laughs> kon moom def mbokkum sëriñ. Hmm. am ngeen lu jafe na ngeen ko na ngeen ko xam. wax ji muy gudd. Hmm. waaye su ma su ma su may wax sama yéene ci moom. Hmm. billaahi mën naa fee fanaan. ci ci dafa maa jàppale ci fànn bu nekk. maa ngi lay wax bi atelier dafa daa ñëw génne xaalis waxuma la ay ay ay xaalis lañ tuddee xaalis bu bari la génne jox ma ni ma def ci départ. sa di waxuma pour lu ko neex moom li ma sëñ Mourou mën a xam muy def ci départ bi may voyage bi ñu wax ko bu ginnaaw xaalis jox jox ma ni ma doole ko ci paas bi. dama ci mujj damaa dem kër mu génne xéwal yu bari jox ma boole maag ñaari nit muy sëñ Omar mi ak sëñ Ibrahima ñooñu yëgal nga ba mu jëm. ñu génn ma ne waaye tey nag yàgg ñun ma dégg ndigal la wax naa ko sëñ bi ma ne ko xale yi na nga na nga leen ñaanal bu baax a baax ndax gis naa ni ñu la jàppe moo tañoo génn ba ba dàqali ko ba ba dàqali ko rek génn ak sëñ bi gisatuñu na na nan ko bàyyee mu dem hmm. dañ maa jox baala bi mu muurul moom muuru ñoom ñuy tawte man tawtewul bagage yi ma ñu jox ñoom ñoo ko gàddu ma nekk sëriñ ñoom nekk samay taalibe dama léegi lañ ci wax ba laay ñaanee sëñ Moustapha waaw sëñ Moustapha bi maa ngi saa sooy PFM mu ne dama am sama benn sama benn wala bu yàgg ma fekk ko mu toog dara sama na poids jiw ne ma jaay ko du génn dama na poids jiw nga jaay lu génn mu ne ah waaye sama jaay génn léegi sëriñ laa

wala bulu bul bul di wax sa xarit mais day wax sax sama kii sama man maa la ngay sama tamit waaw ñëpp ma bëgg loolu ñëpp ñëpp nekk ci seen waaw moom di sama xarit boobu ñu dara ndigal yi am na ma sant fekk waaye man maa ko def muy sama sëriñ maa ko gëmal man maa ko bëggal sama bopp waaw damaa jël sama jëmm daal seeyal ko ñu di jëmm bu ko defee sëriñ bi ñoo ngi lay ñaanal bu baax a baax wallaahi alim bi may ñëw dama bi may bi may ñëw bi may daw saal bi damaa ni li ma li ma wax naan daa jooy nii looloo tax bëggu na a sax jege ndax bëggu woon a wax. waaye lu feet rek. waaye wallaahi alazim bi ma jógee sama tool dama doon na ma demee foofu. du ma wax damaa yoroon sama téere boo xamante ne su ma ñëwee dama déglu woon sa biir jàng dama koo fàtte la. donc lu ma fàtte loo. wallaahi alazim dama doon su ma demee foofu ma wax dara. ndax ndax ndax xam naa sama bopp. xam naa su ma su ma déglu tool tam su ma bëgg a noppi. su ko defee ñoo ngi jégalu bu baax ñaan suñu borom boole yi déggal ñun ñëpp. Mm. jërëjëf ñu ngi lay ñaanal comme ni nga ko waxee woon rek. daal di jërëjëf jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah. gannaaw bi ñu sant yàlla. julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbooloo bi te nuyu itam sëriñ bi xam naa ne xamuñu ko ci zahir waaye xam nañu ko ci baati ndax taalibi Cheikh Tidiane moo mel noonu hmm. gan lañ it gan itam ay pëpuroon lañ fi bu bu wolof bi kii ngeen xam ne noonu la e, yàlla moo ñu fi indi rek jamono bi passé ci wéeru wéeru gàmmu bi passé ñu yor fi daara doon jàngale alquran te yàlla def na kuñ bi mbokkuñu boole ñu ak ñoom moo ñu moo ñu e, bi kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax xam naa du mën a wax bi waaye al foog sant ci mm, xale bu jigéen bi nga xamante ni moom lañ dëkkal bi doon taalibe bu baax a baax ñëw ba ci ñun mu ne am nañ jamiya bu fi ñëw de waaraate te wax itam mm, diggante jullit ak jullit ak jullit war ngeen ñëw teewi ko ngeen xamante ak ñoom Njaay waaw waaw yow kon ñu ngi ci ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax moom itam may ko taalibe moom itam mu doon mu doon doomu ñoom eh, bu loolu weesoo it dañuy digle rek ñu ni dem eh, dañuy digle rek li ñuy digle rek ci li ñu ciy tàmbale rek mooy julli nañu góorgóorlu ci li ñuy def ci boole yi yëpp nañ góorgóorlu ñu boole ci julli julli bi ñu ciy boole itam nañ ko boole ci jaamu yàlla bi nga xamante nii foofu la ko yàlla gën a bëgg mooy ci jàkka yi ndek benn waa ji mos na ñëw ci ibnu abbas radiallahu taala anhu mu ne ko e, ana lan nga wax ci koo xamante ni e, e, bëccëg bi yëpp da koy woor guddi gi da koy taxawu deg jaamu yàlla waaye du seede jamaa ak mboolu jàkka ak mbo ak ak mboolu yëpp du ci bokk ana lan nga wax ci kooku mu ne ko naar ci naar mu ne jaamu yàlla boo mënta def te doo ko doo dem ci jàkka ja doo dem ci mboolu bi boo doon def li li li ko li nekk ci kaw suuf li doon def li ñuy jaamoo yàlla boo ko doon def yow kenn te doo dem ci jàkka ja doo dem ci mboolu ya ak ah, defoo dara kon nañ góorgóorlu ñu dundal jàkka yi budul wéeru koor bi lépp lu ñuy jàpp bu fekkee ne waxtu bi jot na nañ góorgóorlu ñu dundal jàkka ñu xam ne loolu mooy li gën a am solo ndëg buñ sagganee julli amuñ lenn lu ñu am bu ñu sagganee julli amuñ lenn lu ñu am ndëg boo gisee football bi nga gis sax boo gisee mu am garanti benn bal rek ay mbooloo ay fukki nit ak ñaar taxaw ne du dugg ci fii kenn bu ko duggalee mu am ndam boo xamante ni tabaarikàlla moo laay woon ne yow boo taxawee fale samp sa ñaari bant nga ne naa ci duggal bantu kenn du la wax nga xam ne kenn deful fa lenn sa bopp rek amul njëriñ ci jaamu yàlla amul lenn fu mu am ci njëriñ sa waxantuma eh, ci jaamu yàlla boo taxawee sànne wala sa buntu kër wala sa biir kër nga ne yaa ngi koy julli nga bàyyi ka ji boo doo bokk ak yow yaa ngi mu ngi mel ni yaa ngi taxaw ñaari bant rek nga ne yaa ngi football kenn du la ci kon nañ góorgóorlu ñu dem ci jàkka ji ñun góor ñi ñëpp nañ jigéen yi ñëpp nañ dem ci jàkka ji ñu bi foofu la ñuy gam li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ji seedal ko ne liman seedal leen ko liman kon ñu ngi sant mbooloo mi bu baax a baax te lii nañ ko dundal daje bi ñuy def nii ñu ngi ne def ak dëpp ci gannaaw sëriñ mu leen de wax yàlla yonent bi loolu ko ñu xam ne loolu mooy li gën am solo man laa saytalaw seytaanu saytom ko amul sëriñ rek seytaane mooy doon sa sëriñ te fu mu lay jëmale du du du du doon fu nekk yàlla du doon fu lay amal importance ëllëg kon sëriñ bi itam xamuñu la xamuñu tur bi xamuñu jaahir bi mais xam nañ baatin bi loolu moom lu ma war la ma ay tukulóor lañu nag ñu dëkkee Gàmbi Paranka mais ci Sénégal lañu dëkk te frontière ba lañu dëkk mais yàlla moo ñu indi fii ñu ngi jaamu yàlla ay taalibe Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu ñu def sunu wasila nag fële ca Madinatu Gunaas ci côté da euh, Tamba kon bi day yittoo boo dem rek ci tariqat Anam Tijaan benn lañu euh, yal nañu yàlla boole jàppale yal nañu yàlla boole dimbali yal nañu yàlla boole sutura di jaani rasulillah sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina ma ko tontu ndax ñoo bokk lépp Mamadou Seck mii ñoo bokk lépp démb tey soog a ñëw tabarakallahu moom daf may jéggal moo mbokk yëpp ñu jox delloo kàddu rek sunu oustaz bi ñu teral ko ngir xam-xam ak mbokk ak mbokkoo ak tabaarakallaahu dëkkandoo bu rafet ndax tabaarakallaahu soxna Ami Njaay sunu mag moo ko yëgal yëpp yi moo mbokkam bi mu àndal tabaarakallaahu soxna Ami Njaay soxna Fatou Samb ko jur soxna Fatou Samb soxna Aw Samb ñoo bokk ndeeg baay Aw Samb bu jur Fatou Samb jur Amin sa Njaay mii kon ñoo bokk benn ndey ginnaaw loolu seen baay moom lañ ma tuddee seen papa mooy Mortala Ndiaye Mortala Ndiaye Mortala Ndiéguène kon man ñaari la am foofu waaw su nekkuloon sama yaay tamit par exemple bi nekk foofu ah may borom kër mooy borom kër bi rek tabarakallahu kon nag kontaan nañ bu baax ci ñëw bi ngeen ñëw teewaay bi ngeen sew fii teggin am na fi yaar am na fi ba ngeen ñëw ba te yéen a ngi toog te wax dëgg yàlla ah fa ngeen bokk ak fa ngeen jóge ak fa ngeen jokk ñooñu ku leen xam xam ni tamit tabarakallahu l'islam bu wér a nga ci ñoom tariqa tijaan bu wér a nga ci ñoom mooy waa Madina Gunaas kenn hmm. Ahmadu Saydu kooku àdduna yëpp xam nañ ko ñun ñii nekkoon phase de Cheikh Tidiane ñoo xam ñoom seen valeur fii ci réew mi xamuñu leen quatre cent quatre cent personnes la Cheikh Ahmad Tidiane baax mujjee àndal phase quatre cent ñeent téeméeri nit wallahi al azim bi Thierno Mansour faatoo ñu bëri yaakaar na ni loolu jeex na Thierno Mansour ànd na fa 600 personnes ma fekke ko foofu keroog Maroc dañoo bind seen journal ya ne malaayika yi wàcc nañ Maroc ndax boobu tukulóor yi ñëw fees dell aéroport bu euh, Mohammed V hmm. furr ak seen kaala ya ak seen euh, yëre yu weex yi ñi daamina daamina bu jaune boobu ñu fees foofu dell set wicc rafet bi bëgg a dee ñu ne malaayika yi ñoo wàcc Maroc ñoom ñëpp ñu am dem ziyaari Cheikh Tidiane dellu fa dem Algérie ziyaar yi fa Cheikh juddoo digaat fa ñëwaat Maroc soog a dem ñii ñibbi Sénégal Cheikh Mansour àggale yorom moom doon dem ca France daanaka fii tukkeem boobu ci la faatoo yal yàlla yërëm ko yal yàlla gërëm ko yal yàlla yokk leeram Cheikh Ahmed Tidiane tamit yàlla seede ni daje nañu ëpp juróomi yoon ca xabru Cheikh Tidiane waaw muy bu baax ku sell ku yiw kon nag doo jokkee foofu muy seen sëriñ ak ñoom it suñu sëriñ lañ ñu ñoo ñun ñëpp ñoo bokk Cheikh Ahmad Tidiane kon yàlla na yàlla fay ñu leen yàlla na yàlla dolli xéewali dolli sutura dolli xam-xam bi Baye ñaama ñoo ngi lay gërëm bu baax di la ñaanal bu baax ndax lii yëpp fa tabarakallahu yow yaa ko moom muy sa bietoog muy sa taaw bu góor ak muy soxna maam ak muy taalibe yii dëkk fii ci koñ bi ak ñi liggéey ci koñ bi ñoom ñëpp yaa cee kilifa fii kon lépp yow yaa ko moom ñoo ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla bàyyi la ko suñu kanam yow baax rek lan la xamee teraanga rek lan la xamee yiw rek lan la xamee lu baax rek lan la xamee ku bari woon njariñ ci alaaj Mouhamad Ndieguene la moom it nim ñu xamee ndax moo ñu yar ca saal ba noonu lañ ko xamee yàlla seeneen lool ku bari woon njariñ ci góor gi la woon ay pitax yu mag la daan yar doon ko may alaaj Mouhamad Ndieguene noonu la daan wutee ay ginaaram di ko indil amul doomu benn doomu alaaj mu Ndieguene boo xamante ne ñaamal lekkul ndawalam amul ñii copine la leen di may ñii ginaar ñii bëy mii xar maamalaa ji mii mayoon na ko bëy bu bëy bu rafet bu ko mayoon moom mii euh, sëñ ñaama mi bëy bu rafet bu bu kéemaane waaw Cerno Abib Tall mii yàlla yàlla gërëm ko bi benn rakkam bu jigéen gaañoo ci la laaj Mouhamed jigéen wax ne dañ ko boole ca la ñu yóbbu ca ca ca dëj boobu keroog ca la génn bëy boobu nanguñu woon tax mu génn ndax miin bu ko miin ak teraanga bi lu nekk dafa la ko laaj Mouhamed jigéen hmm. ku naan sonn ci ordonnance la moom mii daan ko defal teranga yu bëri ndax dafa xam lu baax dafa xam faj xam lu baax xam lu ñuy defee teranga te du ci boole ay wax ñu bëri sax xamuñu ko ñu bëri xamuñu ko ndax xamuñu sax kàddoom xamuñu ay yëngatoom waaye nit ku baax la taalibi alaaj mu ñu rul sama papa léegi yàlla seede nañu loolu moo tax mu guddee damaa jaar hôpital laa nekkoon ñëw fekk ba alaaji Bada mooy seet si mook suñ mumut fekk mi mu ne ma ñaama ku baax la soo demee na ko bu baax na ko gërëm na ko ñaanal sama sama jarbaat la sama taalibe la waaye sama xarit la nit ku baax la mu ne ma ku xam lu baax la ku xam lu ñuy baaxee la te mu ne ma li muy defee bu ko benn kàddu kon nag euh, Cissé yal yàlla fay la yal yàlla bàyyi la ci ci bi fii yàlla yokk sa suura yokk sa teg yokk sa teraanga taalibe yëpp ak ndongo yëpp ñoo ngi leen di dénk bu baax si ñaam ngeen xam ni tabaarakallaa mooy seen sëriñ bi mooy seen jëriñ ci rox bi kon yal yàlla doole la yàgg sa njaboot gi nga àndal yëpp muy góor ñi ak jigéen ñi ñoo ngi gërëm yi ndax teewaay bi démb yëg nañ ko yàlla seedeen wax naa ko sëriñ bi nee naa ko waa koñ bi ñëpp génnoon waaye taw bi fa tabarakallahu moom moo gàllankoor yi waaye ñu sant ci yàlla tey tamit koñ bi yëpp génn ñëpp a ngi toog kenn demul ñoo ngi ànd ak ñun bi te su leen neexoon ngeen ne da ngeen di jël xëdd su leen am nañu ci waa koñ bi te loolu tamit day wane ni seen dëkkandoo ak waa koñ bi rafet na kon yàlla na ko yàlla gën a àndal ñoo mbokk taalibe yi mbokk soppe yi góor ñi jigéen ba këri kaw ñii taati kaw ñii ngent wallahi fu nekk lañ jógee ci dëkk bi am na ñoo xam si ni fii ñoo ngi jóge ba essence ñu jóge ba fayu ñoo toog di bokk ñu ñun jotaay bi kenn mënu leen fay waaye yàlla mi tax ngeen di sonn ak yonent bi Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Alhaaj Omar Fouti ak Alhaaj Mouhamad Ndieguène radiallahu anhu mii nga xamante ni mooy borom ñaan ji yàlla na fay leen yàlla na yàlla fay leen boppam yàlla barke ñu nekk ci bi kontaan nañ bu baax si Mamadou Seck nañ bu baax tabarakallah ñun yàlla moo ñu moo ñu defalee man ñi nga xamante ni ñoom laay àndal ay tijaan lañu waaye ñi ëpp njariñ ci man ay murit lañuy doon yàlla seede na loolu ñii may jëflanteeg sama kër ga ci sama ruq bee xam nañ wallaay laa bi ñii may jëflanteeg ay tijaan lañu waaye ñi ëpp njariñ ci man ay murit lañu tey te du dara yàlla rek lañu ànd ak man mm. yàlla rek lañu ànd ak man or ma bi ñuy jox seen sëriñ moom lañ may jox li ñuy séqal man sax li ci ëpp ñu ko séqal seen sëriñ mm. am nañu ci bëri sax seen sëriñ yi dañoo mujj a xam seen suñu diggante ba dañu dañoo mujj wax ne leen su leen neexee sax ngeen wàcc ñu ba te dem sëñ Mor ngeen toog yàlla seede na loolu kon nag tabarakallah diggante yooyu nga xamante ni moom mooy ànd ngir yàlla yal na yàlla gën koo saxal ñun ñëpp suñu yaram daw na tey jii bii sëñ Mbour Seye bii di wax ñun ñëpp suñu yaram daw na man ragaloon naa ni sax jotaay bi du mën a àgg waaye nag yàlla doolu na xéwal doolu na sutura yi tabarakallah kontaan nañ bu baax suñu mbokk taalibe yi ñëpp ñëw nañ sëñ Asana Ngee euh, la borom wasifa la ku baax la ci bi la bokk waaye membre la bu am solo dëgg yàlla kooku moom it day naxaate rek waaye nit ku baax la yàlla seede na loolu yàlla yàlla dimbali ñu kontaan naan su ma sañoon dinaa tudd ñëpp ñëpp ah soxna Ami Ndiaye yow lañ fekk sox dëgg yàlla yow ci sa koñ yaag bàyyi ñaama yow ñu ngi lay dokkeel bu baax yow kenn gënu laa bëgg yonent bi kenn gënu laa bëgg Cheikh kenn gënu laa bëgg Mama Laaj waaw soxna maam ñoom ñëpp tabarakallah ñoom ñëpp jël nañ lu baax soxna Safiya nag wax dëgg yàlla tey moom muuraay gi rafet na lool muuraay gi rafet na lool yàlla a soo ñëwee taalibe nga waaye nag soo ñëwee tamit suñu jarbaat nga ñaari yoon ci sëñ ñaama jarbaat nga si ci euh, soxna maam tamit suñu jarbaat nga ñaari kon nag yooyu yëpp ay cër la yoo xamante ni ñoo ko bokk te suñu àndee tamit incha allah dañuy duñ dox rek ba ànd doo dugg biir aljanna kon incha allah noté naa yëpp yi ñu laajoon yi ak contribution yi incha allah bu subaa suñu kaw dañuy gën a gàttal waxtaan bi 15 minutes lay doon 15 minutes a soog a waaw bisimilah. tey dañoo xaw a. waaw gars yi waa waa kii waa kii waa banque bi. da ngeen bàyyi bu leen bu leen ataaya te suñu dogee ndigal la. dégg ngeen wax bu leen defati baraade suñu dogee. muqaddam vérifier loolu. ku ku ataayaati na nga ko tuur. bu leen ataayaati suñu dogee soo leen dogee rek na ngeen dem ci ba ñuy defee yëngatu yëpp. dégg ngeen tey tey yow biñ naa la gis yow. dégg man dégg naa ko ñaax daa ragal koor dégg naa. jaayeen bi naa te koor dégg naa koor moom du wér du du du naafila def dara day toog di di jooy rek. non bàyyi na ataay bu subaa këri kaw la dégg ngeen ci buntu kër Mamadou Sène bala ngeen fi foofu ñu teel a dem ndax incha allahu dama bëgg incha allahu alaaji bara invité naa mu invité bu wér bu subaa dinaa yebal yeneen ñaari taalibe bi ñu dem ca këram ñu invité ko solennellement ngir mu ñëw wayal ñu maam alaaji waaw dinaa ko dañ solennellement mu ñëw woyal ñu maam Alaaji su ko defee nag ngeen ngeen waajal bu leen def affaire u tijaan ñuy wéy seen sëriñ rek ngeen toog di bindas bu leen def loolu ngeen yéen ñëpp bu subaa na ngeen nekk murid suñ ne Alaaji Moodu rek ñaar téeméer yi daw ñeent téeméer yi daw junni yi daw waaye def affaire tijaan bi sattatu ak di mottali aaye kat loolu Muhammad sallallahu alayhi kon ñu def fatiha salaatul fatiha